wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raajihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla jul ceentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ngi woon ci al-kunuuz al-ashara ci xayaatul kawni maanaam ci ñaareelu kanz al-kanz al-saani ci xayaatul kawni ci suñu bi weesu gisoon nañ ci wàllu xilaafa yi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa bi di euh, defal euh, di joxe et doomu aadama moom mooy xalifa bu mag bi euh, te kon ki nga xamante ne moom mooy xalifa bu mag be mag ci kaw suuf te moom mooy bërëbu xoolu borom subhaanahu wa te secret yi yëpp maanaam ci moom la ko borom subhaanahu wa ta'ala concentré et que ñeneen ñi ci des ci moom la ñuy tëbboo moom la ñuy jëlee <coughs> et lépp luy dox maanaam day mel ni ci adduna bi comme li nga xamante ne noonu la ruux mel ci jëm yaram moom noonu lay nekkee ci ci univers bi kooku moom la ñuy wax qutb euh, euh, <coughs> am na nag ñoo xamante ne. xutbu moo nañ koy wax xutbu zamaan dañ koy wax xawsu euh, dañ koy wax al dañ koy wax xutbul aqtaab euh, mais sauf que benn bu ci nekk li tax ñu ko koy tuddee du benn euh, léeg-léeg sax am ñu koy wax al insaanul kaamil mooy nit ku mat ki ne dafay am benn xeetu xisb bu mag xisb pour bañ a wax esma esma mooy ñoom e infaillibilité mooy ak ñoom mooy mooy asma mais euh, comme niñ ko gisee woon loolu pour bañ koo wax loolu dañuy wax xef bu euh, ak wattu ngir ne yeneen ci alayhi salaam euh, ci wàllu ngir terminologie jargon technique ñu bañ a utiliser même baat bi ñuy jëfandikoo bu ñuy wax yeneen ci alayhi salaam kon moom loolu lay amee day am ak ñoom maanaam day am ak aar kaaraange boo xam ne borom subhaanahu wa da koy aar ci ay bàkkaar Euh, en tout cas ci depuis que mu nekk ci euh, xutbaa ngi ya gis maanaam xutbaa ngi moom mooy martaba bi muy nekk maqaama bi muy taxawee moom la ñuy wax xutbaa ngi ya et moom mu nekk xutbu euh, kon xilaafa googu mooy al xilaafatul uzma xilaafa gu màgg gi loolu nag borom subhaanahu wa daf koy defal dafa am ñoo xamante ne daf leen koy defal ba pare feeñalal leen ñu di ko doxal ci anam goo xamante ne ñaare du réer kenn comme ku mel ne Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ni ñu ko gisee su ko neexee mu nekk koo xamante ne tasarrufaat yi da da koy bàyyi euh, maanaam soppandiku bi ci biir jaam yi pouvoir boobu nga xam ne moom lay am di exécuter ay décision woon euh, di ko administrer pouvoir d'administration boobu Euh, nga xam ne moom lay def ci biir jaam yi <coughs> da koy bàyyi du ko nëbb da koy nëbb comme Abu Abu Sa'id Ash-Shibli radiyallahu anhu euh, sauf euh, daf ci am ñoo xamante ne borom leen fois bi ne leen def def ñoom te dañ ko war a def ku mel ne Seydina Daawud alayhi salaam <coughs> par exemple moom ak ku mel ne Seydina Usman radiyallahu anhu baa xam te ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bu mu dindi mukk bu mu simmi mukk mbubbum xilaafa gi ci doxam mbexe ñu euh, boom ko radiyallahu anhu euh, kon ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu euh, melokaanu xutbu boobu naka lay mel ak lan moom mooy ay caractéristiques am loolu nag dañ ko wax mais tegtalewul ne maanaam nit ñi dañuy def léegi suñu discuter di mën a xàmmee di observer di inspecter euh, naan euh, kon ndax diw xutbu la wala diw du xutbu maanaam lu tax parce que loolu soo ko defee itam du tax nga xam ko <coughs> euh, ndax wàllu yu mag yi di jege yàlla yi ñu dëgg sax maanaam ñooñu sax dañu am problème pour xam kan mooy kan mooy xutbu seen jamono te information yi ñuy faral di wax yi diw mooy xutbu kee naan diw mooy xutbu kee naan diw mooy xutbu yooyu yëpp ñaare du tegul ci lu leer maanaam day tegu rek ci ay njort yu rafet ak yu mel noonu mais du tegu ci loo xamante ne lu wóor la ak lu leer la euh, ndax euh, jëmmu xutbu bi borom subhaanahu wa ta'aala da koy faral di nëbb maanaam da koy nëbb nëbb goo xamante ne euh, waxuma la maas gi waaye xatta aarif billaah yu mag yi sax dañuy am problème mën koo xam ba ci biir waa ahlu diiwaan maanaam ñi nga xamante ne Euh, ñoom lay jiite ci euh, assemblée bu mag bi nga xam ne mooy assemblée awliya yi mooy collège bi bu mag bi euh, même ñooñu dañuy am problème xam dëgg-dëgg kan mooy xutbu bi ci seen biir loolu moom moo tax di wër kan mooy xutbu ak di maanaam ni naan boo si karee nangam da ngay xam ko yooyu yëpp bariwul njariñ te ñaare du jur du jur dara en général du jur dara parce que lu tax nga xam dëgg-dëgg kan mooy xutbu bi euh, parce que moom boroom subhaanahu wa ta'aala dafa nëbb ay mbiram maanaam dafa nëbb tamit jëmmum euh, mu nekk loo xamante ne ci dayoo laqatu euh, la ne <coughs> loolu moom moo tax ki ko doonul xam ki ko doonul moo gën a yomb xam ki ko doon maanaam mooy xam ne kii moom du xutbu moom loolu moo gën a yomb que nga ne kii mooy xutbu bi waaw loolu lañ ci jublu euh, léegi euh, imam Salah Din Tidjânî alayhi ridwanu rabbani ne fa kullu man képp koo xamante ne iqtarana lëkkaloo na bi taxakkumihi ci artewoom amrun ak ndigal boo xam ne ilaahi ko di buur yàlla la subhaanahu wa taala wajaba dana war alayhi ci moom ak zuhuur ak feeñal bi ci moom euh, kon képp koo xamante ne kon borom subhaanahu wa dafa waral ci sa kaw ne danga war a feeñal le fait que nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf euh, wala nga bokk ci yenn ci martabay xilaafa yi boobaa nga am yenn ci martaba ci martabay xilaafa yi bu boobaa faaw da nga kaa war a euh, ak feeñal ko day daal di nekk loo xam ne euh, et day war ci yow su fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa waral ci yow ne da ngaa war a feeñal acte bi maanaam da nga war a feeñal ba noppi ngi jëfe li nga xamante ne moom mooy li ci war. loolu moom moo tax mu am yenn jamono yoo xamante ne xuddu bi dañ koy xam et day fës mais loolu lu cas rare la lu raara raar la d'ailleurs euh, xaqiqatan daanaka jullit ñi musuñoo juboo ci ne diw mooy xuddu bi euh, léegi nag man waxuma la sax nag li nga xamante ne moom euh, ñun wolof yi moom la ñuy faral di jàppee ni diw mooy xutbu kii mooy xutbu diw xutbu la woon kii xutbu la ku nekk ñu ne xutbu la ku nekk ñu ne mooy xutbu bi nga xamante ne ci benn dëkk boo xamante ne euh, huit millions d'habitants lañ doon def jamono ji ñuy wax te buñ ko élargir woon ba suñ jamono ji seize millions d'habitants euh, et que à chaque fois xutbu bi ci ñun lay génnee et à chaque fois euh, am nañu téeméeri xutbu suñu biir bon loolu sériwul te ku xellu du ko bàyyi xel ku xellu du bàyyi xel xeetu wax xeetu mbir moom kon Euh, mais ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa na ci ñoom maanaam ñu yéeg ci martaba boobu ci maqaama boobu martaba qurbaaniya euh, ñoom léeg-léeg mu am ci ñoo xamante ne boroom subhaanahu wa ta'aala dafay feeñal ci ñoom euh, acte acte bi nga xamante ne moom la ñuy def maanaam ak occupation bi maanaam bi nga xam ne moom la ñu martaba bi ci seen ay doxalin ci biti ci seen ay doxalin ci biti. sinon su dul loolu li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy occuper place boobu euh, ñaare dañ koy noppiwaale ba pare dañuy am ay kiira yu ñuy teg seen kanam yu bari yoo xamante ne dana tax ba képp koo xamante ne euh, dëgguwuloo wala se dafa am yu bari yu la yu la manqué ci sa dëggu sa sincérité euh, da ngay da nga leen di dand maanaam doo leen doo doo doo leen doo leen bàyyi xel su ci fekkee ni mën nga nekk ak ñoom xataa xataa sax nga dëkk ñoom ay at ay at wala sax ay décennies yoo xamante ne doo soupçonné ne sax que moom bokk na ci waa diwaanu saalixiina waxuma laa ngay soupçonné ne euh, que moom ci jëmmi boppam moom mooy euh, xutbu bi euh, kon moom noonu lay def waaye wala yazaalu te du dañ mu ay yedal di nekk koo xamante ne dañ koy jàppale bu borom subhaanahu wa ta'aala nee xalifa bi. Euh, soppandikul ci jaam yi defal mbir yi maanaam te wala boog feeñalal sa martaba sa maqaama mu am ci ndigal <coughs> loolu <coughs> wala boog mu lëkkale xilaafa gi ak li euh, maanaam taxakkum gi nga xam ne moom lay am ci mbiru jaam yi maanaam mooy di àtte di di wax di mën di teg ay ay ay actes ci mbir yi loolu képp koo xamante ne am na ko kooku day daal di nekk day bokk ci euh, day day mën a bokk ci ci ci maanaam kooku borom subhanahu wa ta'ala ko defalee ba pare daf koy jàppale maanaam day nekk koo xam ne daf koy jàppale léegi nag taxakum googu moom mooy jox ko àtte yi mu war a mën a gérer maanaam mu war a mën a feeñal doole googu day am ci ay fànn yu bari am na ñoo xamante ne. ni ñuy feeñalee mbir mi du bokk ak ñeneen ñi liñ ñu koy feeñale ñenn ñi dañ koy feeñalee par exemple ci borom subhaanahu wa ta'ala jox leen pouvoir euh, temporel en même temps ñenn ñi daf koy feeñalee ci euh, par exemple ñu bari ay kéemtaan yu ñu def ay ay ay ay ay miracle yu ñu def ay ay karama yu ñu def ci euh, ñenn ñi daf koy feeñalee ci ñu am maanaam. mu jox leen par exemple mission ci ñu war a doxal ci wàllu diine gi ci ak ci wàllu adduna ay mbir yu ñu bari yu ñu war a taxawal ñenn ñi daf leen di def ay chef d'état par exemple mën nañ nekk chef d'état en fait xutbu bi mën na nekk président de la république ba pare di taxawu jullit ñi di wax ci turu jullit ñi ku attaqué jullit ñi ñoom ñu jóg taxaw wax mais sauf que yow mënoo imaginer ni président de la république bii nii est-ce que mën na nekk tey suñu waxee ne à titre indicatif wala exemple suñu la waxoon ne la euh, xutbu jamono ji ñu nekk ab président de la république la maanaam day nekk loo xamante ne ci bopp nit ñi mën na nekk parce que dañ naan euh, nan la mën a occuper wu poste bu mel noonu ba pare nekk ne en réalité moom mooy xutbu jamono mais soo fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko def loolu daf koy def tam mu nekk koo xamante ne day taxawal diine l'islam day taxawal euh, symbole bi day taxawal euh, maanaam day nekk koo xamante ne noonu l'islam yi duñ ko mënal dara duñ mën a yàq li nga xamante ne moom mooy euh, liggéey bi mu war a liggéey ci l'islam ci réew mi nga xam ne moom la jiite waaye tamit ci àdduna bi ni projet yi muy taxawal pour l'islam jëm kanam yéeféer duñ ko mën a taxawal effectivement mën na nekk ne moom mooy xut bu jamono ji loolu mën na ne maanaam juste exemple laa joxe pour wax la ne la euh, que loolu mën na nekk bu bu kenn jàpp ne loolu dafa sori déedéet loolu lu mën a nekk la mais sauf que day làqatoo mbubbu euh, costume yi muy sol euh, mbubbu état bi muy jiite toppatoo gi muy toppatoo économie wu nga gis Euh, borom bi di ci def sutura bu yéeme ak yeneen ak yeneen euh, ñu mën a jàpp ne non en réalité kii bon xut bi ñun dañ daan foog ne day nekk ci jàkk di foo ko fekk euh, yor kur sëm wala muy wét maanaam nit ñi image boobu la am alors que déedéet day mbugg jamono ju nekk xutbu bi day sol mbugg jamono ju ju mel noonu maanaam jaxasoo ak jamono ji kon loolu dañ ko wax pour jox la idée rek ci ne xutbu naka la war a mën a mel xutbu naka la war a mën a mel te pour wax tamit ni mu war a jafee xam ne ni mu xam te ne noonu la ay yenn doxalinam ak ni muy mel noonu la nag koo xam te ne ku jafee xàmmee la euh, mais su fekkente ne borom sansa daf ko boole ba pare defal ko lii day daal di mën nekk koo xamante ne day boole euh, mandarga yi yëpp en même temps maanaam day daal di nekk koo xamante ne kon borom da koy jàppale mën na nekk tamit ne. bu ko borom santal jàppalee maanaam daf koy def mu nekk koo xamante ne day nekk mu jaddit en même temps c'est-à-dire que koo xamante ne day yeesal diine ji eh, di jàngale diine ji di ko leeral di ci eh, taalif wala en tout cas di ko tasaare borom subhanahu wa ta'ala tasaare diine ji ak compréhension yi mat a am ci mbir mi ci anam goo xamante ne kenn euh, euh, maanaam jamono moom ñëpp mi nga xam ne moom mooy dégg-dégg yi nga xam ne moom lañ wala compréhension yu baaxul yi nit ñi naroon a am parce que jamono ji dafa bari ay mbir yoo xamante ne daf dafa dafa dafa dafa bouleversé wu maanaam ay bouleversement yu bari dafa am ci jamono ji moom moo tax moom xutbu bi euh, borom subhaanahu wa ta'aala feeñal ko en même temps mu nekk di doxalee noonu ci anam goo xamante ne day daal di yeesalaat diini ji nit ñi amaat ci compréhension yu bees delluwaat ci borom subhaanahu loolu yokk leen ak ragal yàlla ak euh, borom xam-xam yi jariñoo bu baax a baax ci am jàngaleem euh, ak ci xam-xamam euh, loolu yëpp mën na nekk maanaam moo tax ay façon yi façon yi façon rek mais comme que comme niñ ko gisewoon ci jotaay bi weesu xutbu dafa nekk koo xamante ne comme ndox la mel <coughs> voilà ndox la mel comme ni ko gars yi di waxe incolore inodore et sans ba pare day adapté ci lan ci euh, kii bu nekk récipient boo ko def maanaam récipient bi mu ne day adapté wu maanaam adduna bi mu nekk mooy récipient bi day adapté euh, euh, kon loolu loolu lu ma sa bàyyi xam ne ci ci mbiru xutbaaniya moo tax mbiru xutbaaniya aussi bien côté baatinam que côté zahiram dafa yéeme maanaam dafa nekk loo xam ne dafa tumranke euh, waaye nag waman képp koo xam ne lam yaxtarin lëkkaloowul bi ci moom amrun ilahi ndigal bu tub ndigal goo xam ne amrun ndigal goo xam ne ilahi ko du buur yàlla subhaanahu wa taala mais benn commandement divin moom moo ni ko euh, léegi yow il nga feeñal rôle bi ngay jouer ci àdduna bi foog nga feeñal ko euh, te mu mën a am ci ay volets yu bari comme niñ ko gisee léegi te jamono du nekk ak bañ soxla lay génne maanaam loolu benn loolu aspect bu am solo am na jamono yoo xamante ne peut-être xutba bi du soxla nekk président de la république soxlawu ko donc moom euh, peut-être que euh, nit ñi liñ soxla moom mooy compréhension yu am solo yi ci diine ji bu ko defee moom positionné en tant que jàngalekat en tant que taaliskatu téere di di leen leeralal loolu léeg-léeg mu nekk koo xamante ne jamono joo xamante ne nit ñi xeexkat la ñuy soxla maanaam koo xamante ne chef de guerre lay doon boobaa xutbu bi positionné wu daa demel noonu léeg-léeg yeneen jamono ji ñu soxla koo xam ne dëgg-dëgg président de la république avec toute une diplomatie derrière ak yeneen ak yeneen mu daal di positionné wu nekk loolu ainsi de suite bu fekkente ne dañ ko jox digal ci mu feeñal loolu moom moo tax ay aspects yu wuute maanaam il faut bàyyi ko xel léegi nag euh, bu fekkente ne nag commandement divin bi amul maanaam kenn jox ko benn borom subhaanahu wa ta'aala jox ko ndigal ne ko il faut nga feeñal sa rôle et que mu mu bañ a nekk rek loo xam ne day baasi ne mais mu yi aussi bu fekkente ne dafa fee dafa dañ ko tànnal loolu bu boobaa dañ ko tànnaloo ne ko <coughs> joxuñu la benn ndigal ci loolu insha su ko neexee zahara bi mu feeñal ko su ko neexee mu choisir ne damay jël ay responsabilité yoo xamante ne day zahir day feeñ bu ko defee selon jamono ji mu nekk selon place yi muy nekk selon et mu mu feeñee loolu su ko neexee waaye insha Allah su ko soobee xam la mu yen sar bu feeñ day nëbbatu carrément di dund ko ñëpp voilà xëy dem di garder ci di di di di di di di di di garder nu mu tudd di taxaw buntu Auchan di garder voilà wala buntu leader waaw moom loolu lay def wala mu nekk euh, yanukatu mbalit yeeg yooyu noonu voilà mu jeex wala muy xëy dégg dem ci bureau euh, taal ordinateur am di liggéey voilà wala mu nekk commerçant wala mu nekk leneen ak leneen wala muy dawalkat taxi mais fondre ci masse bi carrément kenn du ko gis kenn du ko xam kenn du ko yëpp voilà su ko neexee mu doxale noonu mu ne nag wa tarku zuhuri te lii moom moo tax ñu ëpp ci xutbu yi duñ leen xam te duñu feeñee noonu aussi duñu feeñal dara mu ne wa tarku zuhuri bu boobaa ñàkk maanaam bàyyi feeñal gi awlaa moo gën a yëy <coughs> voilà kon loolu Euh, kon loolu loolu lu lu lu ma tax bàyyi xel la mu ne fattal xaqu moo tax dana jotee dana dabe al awliya euh, farandooy buur yàlla mooy wàllu yi dinañu dàpp ci al anbiya yeneen ci yàlla sallallahu alayhi wasallam waaye duñu leen dabe nag maanaam duñu duñu duñu bokk ak ñoom eh, eh, mooy dañ leen di maanaam maanaam rejoindre voilà loolu lay teg mooy dañ leen di dabe maanaam dañ leen di rejoindre euh, kon dañ leen di rejoindre ci lan ci le fait ñu mën a nekk ay xalifa loolu moom wàllu yi mën nañ ko ne waaye du ñu leen rejoindre fi risaala bi ci risaala bi le fait ñu nekk ay yenant yoo xamante ne euh, dañ leen di yabal ñu am euh, risaala boo xamante ne moom la ñu joxe wan nubuwa ak le fait ñu mën a nekk yeneen alayhi salaatu wassalaam euh, te nubuwa gi ñu wax mooy nubuwatu tashbih mooy le fait nit ki mën a nekk yeneen boo xamante ne day indaale sharia wala day yor sharia euh, di ko leeral di ko génne di ko di ko di ko di maanaam di di ko feeña loolu moom fa innaha fa inna baabaha ndax buntu yii buntu nekk yeneen bu ñu yabal wala boog yeneen boo xamante ne day toog Euh, di dund ab sharia ñaar yi moom masduurun dañ koo tëj euh, loolu dañ tëj am na nag lu ñuy wax nubuwatul amma yaakaar naa mos nañ cee wax mooy euh, yenent koo xamante ne dafa matale maanaam mooy ne ne ne ne dafa am moo tax nubuwatul tashri' moom dañ koo tëj mooy nekk bi yenent comme niñ naan Eh, yonent yàlla Muusaa yonent la alayhi salaam yonent yàlla Ismaayil yonent la alayhi salaam loolu moom mënta ne voilà <laughs> loolu moom mënta ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo moom mujj moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mujj feeñ ci yonent yooyu mais léeg-léeg euh, bon awliya yi léeg-léeg bon ci seen jargon dafa am beneen bu ñu tuddee nubuwa amma et que ku mel ne Seydina Xadir alayhi salaam boobu la amee woon mais que moo tax Seydina Xadir alayhi salaam buñ la waxee ne la yenent la nabiyu la loolu lañ ci jublu buñ la waxee ne la waliyu la li muy tekk mooy amul du nubuwwat tashri'a maanaam du yenent bu indaal ak sharia wala bu yor ak sharia euh, mais am na ay xeeti euh, xam-xam yoo xamante ne yu leen borom subhaanahu wa ta'ala Euh, ñuy al ulumul muhammadiya muy xam-xam yi nga xam ne ko du yenent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wasallam yoo xamante ne ay xam-xam yoo xamante ne la léeg-léeg ñoom dinañ ko am te yenn yenent yi duñ ko am loolu moom moo tax ñoom côté boobu ñu tuddee ko nubuwa tamit parce que euh, day moo tax sayyidna Xadir alayhi salaam amoon yenn xam-xam yoo xam ne dañ ko ko tegleel te yenent yàlla Muusa alayhi salaam yorul woon xam-xam yooyu parce que boobu xeetu maanaam lu lu lu garaaw la nag maanaam li li ñuy wax nii euh, parce que ñu bëree bëri en fait wax ji mën na sax nuru scandale en fait euh, lu tax parce que nekk bu yenent munoo musa ko waane ba kudulub yenent daf la wala jege la maanaam kudulub yenent bopp mënta musa ko waane plutôt ba raw ab yenent <coughs> loolu mënta ne Seydina Xadir alayhi salaam ak lu muy màgg-màgg rawul yent yàlla Musa alayhi salaam donte jàngal na ko ay mbir donte ànd nañu pour yent yàlla Musa alayhi salaam benn partie ci loo xamante ne dafa aju ci xam-xamu Seydina Xadir alayhi salaam euh, moom la am euh, maanaam moom la bëggoon a découvrir moom la bëggoon am ci accès xam ko moo tax mu ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda est-ce que di nga ma jàpp di nga ma euh, est-ce que am na kattan am na possibilité ah ma topp la su ko defee nga jàngal ma ci li la borom bi subhaanahu wa ta'ala xamal euh, mais loolu mais daf ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra yow doo mën a ànd ak man muñ te moom sayyidna Xadir alayhi salaam bi woon ak yeneen pourtant. Euh, maanaam du yeneen ci sens ni lu mu woote sharia maanaam yeneen bi nga xamante ne dafa yindaale sharia mais ci lu mu gi xam ne mooy lu mu gi moom am na niveau boobu loolu moom moo tax tamit ñenn ñi di wax ne Seydina Seydatuna Maryama alayhi salaam kenn yeneen la en réalité yeneen bu jigéen amul mais niveau bi nga xamante ne moom la amee muy lu mu woo amma googu am na ko euh, ñoom ñi amee lu mu woo amma googu <coughs> dañoo amee fardaaniya maanaam mooy ak xeetu càppaacoli mooy singleton dañuy nekk singleton mooy ñoo xamante ne benn exemple la nekk ci seenu ci seen benn rek lañ benn exemple lañ euh, voilà loolu mooy singleton voilà yaakaar naa ñu yëngatu ci mat xaw xam xam nañ loolu maanaam kenn ngay doon euh, ci langage souvent populaire bi dañ koy wax singulier en réalité. Euh, nit bu yeggee ci maanaam mooy fard mooy nekk fardaanee mais sauf que euh, fardul mutlaq kooku singleton la parce que nekk singulier ak nekk euh, doon maanaam day nekk kenn kese ku ku ku ku cappaaculi koo xam te ne ku mel ni moom musta am te dootul amati moo tax ku ne yàlla may na ma lu musul may kenn te du ko may keneen c'est parce que singleton la parce que su ko su Euh, tekkiwul comme ni ko ñenn ñi di wax parce que loolu wax jooju du amati sens bu fekkente ni nitu yàlla bi dana illa yaqaadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkin yàlla tàggatal na ma may na ma loo xamante ne may musul am te dootul amati maanaam dootul amati laa yakunu abadan dootul amati ba faaw li mumkin di ñeel ku ñeel ku possible mu mu mën koo may dara wala si lu possible rek mu mën a nekk dootul amati. mais fekkoon ne wax jooju li muy tekki rek mooy comme man li ma nekkee seen ku singulier yow nga nekk ku singulier parce que yow kenn nga yàlla par exemple euh, guuxu ndox bi nga naan sànq yow rek yaa ko naan yow yàlla yow rek la ko defal te kon deful musu ko defal keneen te du ko defal keneen bu doon loolu rek la ci jublu xaqiqatan wax ji du am sens wax ji du am njariñ du am benn sens parce que loolu mooy comme lan mooy. maanaam loolu bu boobaa yéeféer bi sax mën na ko wax parce que yàlla defal na ko lu musta defal kenn te du ko defalaat keneen mais fii li ñuy wax mooy ci wàllu yàlla maanaam ci wàllu euh, évolution spirituelle ci wàllu spiritualité ci wàllu loolu la ñuy wax te loolu moom moom lay wax te loolu effectivement euh, kenn ku ci nekk am na part boobu ci moom mais euh, bu buñ bu am nit yàlla demee ba di ko wax di ko sant yàlla c'est parce que lu particulier la maanaam voilà lu exceptionnel la ku mel ne par exemple Seydina Xadir alayhi salaam moom loolu la moom vraiment euh, singleton la fardu mutlaq mooy euh, koo xamante ne dafa càppaaculi la boo xamante ne mais ci lu ñu doyal de manière absolue càppaaculi la euh, loolu moom moo tax Seydina Muusaa alayhi salaam ànd ak ne moom yenent la mu soxla quand dem ci moom mu am lu mu ko mu lu mu jàngee ci moom mu am lu mu jàngee ci moom ndax càppaaculi gi mu nekk càppaaculi mais ci anam gu ñu jooyal maanaam du xeetu càppaaculi yëpp déedéet ci anam gu ñu jooyal kon euh, loolu moom maanaam loolu la wax euh, te aspect la boo xamante ne moo tax ku mel noonu d'ailleurs kenn mënta xëccoog moom kenn mënta rawanteeg moom euh, d'ailleurs moo tax Seydina Omar radiyallahu waxoon ne comme que Seydina Aboubacar xam nga moo tax Seydina Aboubacar xolo yeneen bi saa sam day ñëw laajte yu baax yu ne mu laaj ko ne kan moo ko def tey Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ne man maanaam mu dajale lépp def ko moom kete te euh, Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw ne tey dina jiitu Seydina Abubakar radiyallahu anhu ci lu baax dem jël genn wàllu alalam yëpp indi yeneen ci saa saa bi mu ñëwee fekk Seydina Abubakar radiyallahu indi alalam yëpp bàyyul dara te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam da ko koo nangul moom te nangulu ko keneen daal Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bu bëgg indi alalam yëpp yëpp yëpp indi ko jox ko ba nga bàyyi dara kër gi yeneen ci bi sallallahu dafa bañ te pourtant Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yeneen bi saa daf ko nangul c'est parce que dafa am euh, cappaaculi googu maanaam dafa am moo tax gis nga euh, dafa am mbir yoo xamante ne c'est vrai que euh, neexut a xam déjà mais même boo xamee neexut a comprendre mais nag ay réalité la ay xaqiqa la yu am et que il faut que quand même ku ci wax tamit mu ex exprimer ko ci anam goo xamante ne euh, dina dina dina xaw a leer tuuti quand même wala boog mu jox ci exemple ainsi de parce que comme par exemple ku ku ku léeg-léeg am na wàllu yoo xamante ne xam nañ ko comprendre nañ aspect bi mais effectivement lii am na mais mënuñu ko expliquer parce que suñ ko suñ ciy wax dañuy waxaale ay toj-toj maanaam buñ ciy wax rek dañuy waxaale ay toj-toj ay njuumte en réalité affaire bi. lii la mooy euh, moo tax nubuwa googu am la maanaam euh, bokkul ak nubuwa tashri'i ñaar yi duñu euh, duñu benn kon wàllu yi moo tax ñooñu noonu ay ay ay ay lañu mais yamuñu ci fardaaniya gi bi nga xamante ne kooku mais mais mais mais mais mais sama daaniya la ñu ne. loolu du benn ak samadaaniya ñaar yi duñ benn euh, al Cheikh mi Tijaani radiyallahu al aarifu samadaani par exemple al qutbu rabbaani wal aarifu samadaani ah qutbu bi nga xam ne ko def borom bi la ah, rabbaani mais euh, ndax rabbaani martaba nekk rabbaani mais aarif boo xam ne samadaani la ko def fat samadaani la am. ak ubbi goo xamante ne kon sama daani la loolu moom mooy nekk koo xam ne fardun mutlaq la maanaam mooy nga nekk sama daani sama daani nag euh, il faut que nga nga vraiment nga absolu nga jeex ci géeju taaha sallallahu alayhi wa ku jeexul ci géeju ak ci jëmmi taaha sallallahu alayhi wa incarné ko donc ci côté euh, côté bi mu nekkee muhammadiyya maanaam muhammadiyya gi sallallahu alayhi wasallam ak côté bi mu nekkee ahmed ahmadiyya gi ahmadiyya bi il faut nga ci ji ci loolu moo tax ngay mën a nekk samadaani voilà nga nekk un samadien comme niñ koy mën a traduire un samadien voilà samadaani euh, donc aspect la boo xamante ne il faut que ñu comprendre que ni existe na euh, et kooku ku ku dugg ci xaal boobu nag en réalité euh, xutbu bi sax dëgg-dëgg moom bu dul sama daan yi comme yow xutbu bi du la mën a du du la comprendre du la gis du la dégg mën na xam nag sa existence mais fa la yem ak yow parce que du am benn autorité aussi ci sa kaw. maanaam gis nga xilaafa gi ñuy wax xutbaanee gi ñuy wax li muy foor foor foor gis nga <coughs> aspect boobu am na ci bon donc ci biir afraad yi singulier yi sànq léegi ni ñu ngi doon wax affaire singleton maanaam nekk koo xam ne càppaaculi bu bu maanaam vraiment bu exceptionnel nga euh, moo tax ku ku nekk ci niveau boobu day mën a wax ne Euh, par exemple que sama tànk teg naa ko ci doq wi day mën a wax ne comme Cheikh Abdou Qadir Jilani radiyallahu anhu ku day mën a wax ne euh, xoola euh, day mën a wax ne sama nit ñi dañuy ne dañuy ne man xutbu mais en réalité man sama kaas bi ma naan ba desal xutbu yi ci loolu la ñëw di tàqamtiku di siitaatu waaw di siitaatu man di ci est ce que xutbu yi en réalité samay taalibe lañ voilà ku mel noonu day mën a wax ne euh, bant bi yent yàlla Muusaa sa salaam yoroon benn car la ci sama garab kooku day mën a wax ne kaaba gi du man maay dem di ko wëri ji mais kaaba gi mooy ñëw wër sama di ma wër moo tax toog ku mel noonu moo gën dem kaw dem dem dem kaaba ga def fa junni at toog kooku benn jotaay moo gën dem Makka dem ca Kaaba la tawaaf ko junni junni ak nga nekk ca Kaaba la parce kooku noonu Kaaba gi ci boppam moo koy tawaaf du moom mooy dem di tawaaf ci Kaaba gi euh, ku mel noonu day wax ne yàlla de dafa jël ruuxu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi sama jëmm Euh, ak yeneen ak yeneen yu exceptionnel yu yéeme yoo xamante ne ku mel noonu day mën a wax ne góor yu jaam yëpp jaam yëpp yàlla jël na seen seen seen seen seen buum yi bi leen seen goj seen gouvernail seen euh, li ñu bu ñu dawal li ñuy li ñuy def kii bi baar bi volant seen volant yëpp jaam yi ñëpp yàlla gën na ko dajale ko ko sama loxo mu nekk ay wax yoo xamante ne day rëy torop ci ki nga xamante ne moom moo koy dégg ba nga xamante ne ñu mel noonu suñ demee ba wax wax yu mel noonu seen taalibe yi bu fekkente ne amuñu compréhension bi war ci mbir mi dañu mujj saalit te mën nañu dugg ci xeeti bokkaale yu dul jeex te loolu rek lañ ko yóbbee euh, voilà ñooñu nag nit ki bu yeggee ci niveau boobu ku xulbu bi du nekk kilifaam déedéet <coughs> déedéet au contraire xutbu bi taalibeem la moom moom moo ko seet <coughs> moom moo ko investir loolu moom moo tax euh, yaakaar naa suñ jotaay bi weesu jeexale war nañ ko mais am na ñoo xamante ne en réalité en réalité xutbu bi moom moo gën a mat nii ci nit ñi moo gën a mat moom moo yor xilaafa gi responsabilité bu mag bi moo ko yor sauf que euh, sauf que ñooñu am na ci xul xulafaaw yi d'ailleurs dañ ciy profité euh, wax ci xalifa yi maanaam ak seen niveau ak nan lañ mel euh, tey buñ jëlee lu mel ne tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu dafa am ñoo xam ne ay muqaddam lañ muqaddam mooy koo xamante ne bon déjà nañ tàmbalee ci suuf dafa am taalibe yi euh, ñoom tam ay niveau lañ am na ki nga xamante ne dafa sopp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom sopp Cheikh Ahmed Tidiane yi la radiyallahu anhu dañ koy boole ci Tidiane yi bëgg na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëgg na ay taalibem may na leen jàmm kooku am na ay garantie yu ko borom subhaanahu wa defal ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ko Cheikh Tidiane radiyallahu am na muy yi mu am ñi nga xamante ne te te kooku tamit du dee te nekkul wàllu kooku moom mu nga xamante ne dafa jël wird bi kooku moom la ñu al axir moom dafa jël wird bi. bi mu ko jëlee saa mu tàmbalee wér mooy moment bi mu ko jëlee léegi la ko jël mësta wér mësta def dara ci yi nga xam ne ñooy obligation tariqa bi et que à partir de ce moment là martaba junni waliyu la ak yeneen i ngëneel yoo xamante ne am na ko maanaam mooy nen moom la ñuy tuddee nen al bayda nga xamante sax parce que nen nekkiwul sax cuuj ba pare am martabay junni waliyu euh, yu kamal mu mat sëkk te yàlla junni ci ñoom lay lay lay lay tolloo te te te defu ko dara mais mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi sóobu soit maanaam ñi nga xamante ne soit dañuy nekk dañuy sóobu wala dañ leen di jël maanaam mooy saalik wala majjub ki nga xam ne day sóobu wala boog ñu bijji ko ñu xëcc ko kooku tamit euh, dafa am maanaam day nekk ci ci tarixa bi day pratiquer wird bi normalement day respecter charte yi mais day nekk koo xamante ne aussi dafa am mentalité bu muy doxalee day doxalee ci euh, al al sukru wal bëggeel ak cofeel gis nga téere bi ñuy ne al-kunuzul ashara bii nii bii ñu nekk nii lutte pour jàppale nit ki pour mu incarner loolu la mais anam gi gën a mate euh, yi ñu ciy waxtaanee yëpp loolu la en réalité parce que dafa am ay maarif maanaam ay ay réalité seigneuriale ay ay en tout cas ay connaissance euh, glostique yoo xamante ne daf ko war a acquérir daf ko war a comprendre daf ko war a maîtriser daf ko war a xam euh, te loolu moo koy permettre évolution spirituelle maanaam ak naawam jëm ci xadar yàlla bi maanaam ci biir xadar yàlla bi déjà naawam gi nekk loo xamante ne maanaam mooy évolution spirituelle ci mboolem xadara yàlla ma xadaraat yi mooy sphère spirituelle yi day nekk loo xamante ne dafay fulgurante c'est-à-dire que kon Euh, yii yëpp ñuy waxtaanee depuis bi ñuy nekk ci téere bi maanaam ci loolu lool lañuy jàppale loolu lay tax ñu comprendre ko te loolu lañuy ñuy euh, day tax ñu mën a xam mental lenn la loolu loolu nag lenn la parce am na la fait que lépp di war a tourner autour de bëgg yàlla bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam sopp la Tidiane radiyallahu anhu mais maanaam cramponné wu ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ala xaalis ci lañu ci loolu la wërwërloo li ñuy waxtaanee ci téere bi yëpp ci loolu la wërwërloo kooku nag moom mooy sóobu nekk ci yoon bi wala ñu jasbu ko maanaam mooy dañ koy attirer te sóobu gi day ànd ak jasbu day ànd ak bijj loolu ci kuy sóobu ci yoonu tariixa Tijaan la la am loolu lay man euh, léegi euh, évolution spirituelle boobu muy def day na ci biir taalibe yi dafa am ñoo xam ne dañ leen di def muqaddam maanaam mooy dañ naan leen yow kat euh, jox nañ la ndombo tànk boo xamante ne dafay tax ngay mën a jox nit ñi wird di leen jox ndigal wird pour ñuy wird kooku nga xam ne ñoom nag ay niveau lañ muqaddam yi yëpp tolloowul niveau dafa am koo xamante ne dañ naan ko yow wirdu lazim yi rek nga mën a joxe bon ak diggante salaat fatiha maanaam wirdu lazim yi mooy wirdu bi wasi maanaam al lazim mooy wirdu wasi fa ak xadar ñett mooy lazim yow yooyu nga mën a joxe mu am ay conditions yu ñuy laaj bien sûr bon yoo xamante ne euh, li ci ëpp yu ñu sopp rek la euh, ci mais nag mënut a ñàkk le minimum ci yooyu Euh, mais il mu xam quand li aju ci wàllu julli woor euh, euh, maanaam laab ak xeet yooyu noonu loolu moom foog mu am ci xam-xam maanaam foog mu xam li ci war li ci warul na lañ koy defee ainsi de suite lu koy yàq ak yooyu wird yi tamit ak li aju ci wird nan la ñuy wird lan moo koy yàq nan moo koy defar lan moo ci loolu tam foog mu xam mais yeneen yi des yu ni sopp la dëgg-dëgg ba pare mais mënut a ñàkk minimum bi mu nekk ku dëggu ku sincère ku xam te daf bëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam day eh, defar ay diggante dafa nekk xam ne du yàq day maanaam ak yu mel noonu maanaam ko mën a euh, mu am ki nga xamante ne moom mooy euh, kooku muqaddam boobu euh, mu am ki nga xamante ne dañ naan ko yow mën ngaa joxe wérd wala dafa def mais mën ngaa joxe tamit yeneen zikkar yi nga xamante ne Euh, askar xayrul lazima la maanaam ay zikkar la mais yoo xam ne warul ci taalibe tijaan voilà xisbul bahri xisbu sayfi asma idrisiya euh, yaa man azhara jamil ainsi de suite maam yooyu euh, musabbaatul ashar voilà yaaqutatul haqaa'iq <coughs> salaatul ghaybiyya ainsi de suite <coughs> kooku ñu ne ko mën nga joxe yooyu sauf que kii nii ba tey dañ koo tënk soit dañ koo tënk ci nekko maanaam mooy ñaar ni ma jot a tudd soit dañ leen la tënk ci ne leen yow ala kulli xaalin yow benn nit rek nga mën a jox wala ala maanaam yow sëkk bi dëgg boo joxee benn nit rek jeex na wala boog ñu tënk ko ci ne ko euh, cinquante personnes lañ la may wala boog ñu tënk ko ne ko yow feeg yaa ngi Paris del joxe wér mais boo jugee Paris doo ko joxee ci wér maanaam tënk ko ci espace wala ñu ne ko may nañ la ngay def lii yëpp mais ba jamono sàngam yooyu ay tënk loolu xeetu tënk yu am la mu am ñi nga xamante ne dañ leen a may loolu ba pare mais dañ leen a tënk geneen tënk ne leen sauf que yéen maanaam yéen joxe rek ngeen man mais mënoo leen maanaam mënoo leen a samp nit def ko muqaddam mënoo leen ko yéen ne yow mën nga yow rek muqaddam nga jeex na yow mënoo def keneen muqaddam mu am ñi nga xamante ne euh, dañ leen a wax ne euh, euh, mën nga jox ku la neex nu mu la neexe yëpp mais daal mais yow munoo jox keneen maanaam munoo ne maanaam mën nga joxe rek mais munoo jox munoo wax keneen ne ko maanaam munoo jox amoo ndigal ci jox keneen <coughs> ñu bari foofu ñu def ci benn point bu ndaw léeg-léeg nga gis ku sàkku ndigal ci benn zikar daan ne man dama bëggoon ni jox nga jox ma ndigal ci zikar sàngam wala ñu woo ko ne ko kaay mu ñëw ñu jox ko benn zikar ne ko lii daa bokk ci secret tarixa bi wala ci zikar yi la bokk dee ko jëfandikoo baax na kooku ndigal rek lañ ko jox ci mu jëfandikoo ko comme ki ñu jox wird ne ko demal nga wird maanaam ki dem ci ñëw ñaan wird buñ ko joxee wird ba pare moom amul droit dem joxe ji ko def il faut que ñu samp ko mu xaddam maanaam jox ko ndigal ci muy joxe wird pour mu doog ko mën a joxe nanga doonu tamit buñ la joxee am mbóot min naan mbóot ci dem di ko joxee nu mu nga am ndigalul joxe ko yow tamit loolu tamit point la boo xamante ne ñu maanaam ñu bari dañ ci dañ xàmmee wuñ ko dañoo foog ne luñ leen jox rek ay jox naa la sikar bi ñoom it saa neexee ku ñu gis dem ne jox naa la sikar bi déedéet mbir mi demee noonu faaw buñ la joxee benn sikar yow yaa am euh, euh, bu dee ci ndigal gi la aju maanaam da ngay xool ndax ndigal gi joxaale nañ la ndigal yow nga mën koo joxe loolu parenthèse la woon ñu dellu si wax kon ci muqaddam yi mu nekk kon muqaddam yii yëpp ay xeetu muqaddam la yoo xam ne dañ leen a tënk maanaam muqayyad la mu am ki nga xamante ne moom mutlaq la mooy kan mooy ki nga xamante ne moom dañ kaa jox ndigal ci mu joxe wird maanaam askari plutôt laaj dugg mooy zikaru lazima yi ware mooy wird wala dafa xadar mais jox nañ ko ndigal ci mu joxe wird yi zikar yi nga xamante ne tënkuwul warul euh, ba pare secret tariqa bi amatul amuñu luñ ko ci tënk mën na koo jox euh, euh, mën na koo joxe kooku koo jëfandikoo mën na koo lañ naan euh, ijaasa kooku loolu ijaasa bi ñu loolu moom mutlaq la donc kooku lañ naan daa am itlaq maanaam dañ koo dañ koo joyal itlaq kooku mooy ijaasa mutlaq sauf que dafa am terme yoo xamante ne su ñëwul ci ijaasa bi ijaaza boobu nit ki mutlaq la am na ko dañ koy wax ijaaza xilaafa mais en réalité du xalifa dëgg-dëgg <coughs> mais su fekkente ne <coughs> dafa am euh, mutlaqan maanaam mutlaqatan amatan xaalidan xaalidan maanaam expression boobu noonu bu tegaloo noonu loolu mooy wane ne maanaam bu ne mutlaqatan shaamilatan euh, euh, xaalidan euh, taamidan dégg nga mutlaqatan ammatan xaalidan taalidan waaw nii mu tegaloo nii loolu li muy tekki mooy kii moom ba pare ñu yokk ci akhzan wa ihsaan maanaam foog ñu yokk ci loolu akhzan wa ihsaan maanaam mooy ngay jël wala nga nga joxe tamit loolu moom ijaaza xilaaf la loolu moom kuñ ko defal ijaaza bu mel noonu mooy ne def nañ la xalif ci tariqa bi sauf que ba tey euh, xilaafa googu euh, euh, mooy amul tënk mën ngaa joxe yëpp mën ngaa joxe xeetu wird mën ngaa joxe xeetu njàngale bu la neex ci tariqa bi mën ngaa joxe xeetu zikar bu la neex ci tariqa bi boobu na léeg nag euh, ñu tënke ko ci masalan am nga droit def lépp jël lépp zikkar loo gis lu wéru ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu rek lépp lu wér te jugee ci moom rek mën ko mais nag amoo droit mais nag amoo droit joxe ko fee yow joxagoo wérd par exemple fukki nit soo joxee wérd fukki nit nag buñ xasee ba mat fukki nit nag léegi am nga droit joxe lu la neex ku la neex loolu tamit léeg tënk ko ci anam gu mel noonu yooyu yëpp xilaafa la ijaaza xilaafa la euh, sauf que en réalité loolu dañ ko wax ijaaza xilaafa mais en réalité itlaq la rek parce que xalifa nga ci ki jox wird bi ci ki jox ijaaza bi mooy yow xalifa xalifa nga te xalifa ab xalifa en réalité muqaddam la vrai xalifa du duñ ko samp parce que kii moo ko maanaam diw kii moo naan ko yow xalifa nga déedéet xalifa pire Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo koy sampal boppam loolu moo tax euh, ci biir niveau yooyu mu am ay ñu mu am euh, ci biir taalibe Tidiane vingt quatre mille personnes yoo xamante ne ñoom ñooy crème Tidiane ya am na mille neuf cent soixante-deux dignitaires maanaam ay xalifa lañ mais sauf que te yii yii may wax nag bokkut ak yi ñu lay bind la ah, naan la sawaay léegi jox naa la ijaaza xilaafa léegi xalifa nga déedéet euh, amaa beneen xeetu xilaafa gi balaa ñuy ñëw sax ci spirituel yi amaa amaa beneen xeetu xilaafa bi mooy bi nga xam te dañ naan par exemple seen diwle yi ñu ngi liggéey ci tarixa bi nekk ci kilifa xalifa la ci wala ku ci yëngu maanaam ku ci def liggéey bu mag la ci dignitaire la ci Euh, jóge nañ xool rakkam wala doomam bi mag mu nekk xalifaam <coughs> loolu en réalité loolu xalifa boobu administratif la c'est-à-dire que xalifa boobu li muy def rek mooy liggéey bi sa papa waa sa mag ji doon doxale liggéey boobu rek lañ bëgg a yeggale ñu xool li nga xamante ne moom lañ ci mën a toppatoo euh, ci daara yi moom lañ mën a toppatoo ci organiser xew-xewu diine yi moom lañ mën a organiser pour mën a taarif ti kii yi mu tëdd muul yi def ko éditer ko euh, moom la ñuy organiser jumaa yeeg jàkka yi nga xamante ne moom la tàmbali woon wala boog moom lañ bëgg élargir ci gox yi euh, daayira yi nga xam ne moom la daan jiite daayira yooyu na la def ba mu gën a taxaw ba mu gën a sarfu diine ci muy gën a am liggéeyu diine ci buntu boobu maanaam moom loolu mooy rôle am euh, loolu pour mu organiser loolu ajuwul sax muy nekk tijaan en fait euh, en réalité loolu du martaba du maqaama loolu noonu du maqaama spirituel déedéet loolu c'est juste administratif moo comme recteur u grande mosquée rek benn la mooy ki koy organiser organiser fonctionnement bi tout ça di xool ndax affaire yi ñu ngi dox waaw wala déet ndax ni muy doxee baax na waaw wala déet nangam nangam moom loolooy maqaamam maanaam duñ euh, ko tuddee maqaama sax parce que c'est juste administratif en euh, ku génn àdduna nag ki mag ki mag mooy jël xilaafa bi loolu moom kër gu ne mën nañ ko organiser kër gu ne dañ koy organiser moom ay xalifa bari ñu leen mën a tuddee nag baax na magu kër gi baax na xalifa kër gi baax na nag maanaam luñ ko mën a tuddee baax na mais daal euh, buñ ko tuddee xalifa tamit maanaam loolu li ñu war a xam mooy euh, papaam wala magam daa nekkoon euh, xalifa ci tarixa bi génn na àdduna ñu ngi koy remplacer pour de manière d'ailleurs pour organiser amul beneen moyen euh, comme que c'est administratif te ku nekk mën naa woote woone man maa ëpp ay taalibe ku ne mën naa wax ne man maa ëpp xam-xam kii mën na ne man maa leen gën a jege yàlla mais yii yëpp problème bi moom mooy dafa subjectif benn critère moom mooy critère objectif moom mooy âge kon ki mag kooku muy jël xilaafa bi waaw ki mag ci ci doom yi bu doom yi jeexee euh, sët yi ñëw ku mag ci sët yi jël ko loolu moom c'est purement administratif maanaam aajowul sax waxuma muy nekk tiijaan mais aajowul sax muy nekk jullit sax pour mën a gérer affaire boobu parce que gis na ne rek seen maam ci lii la daan dox ci lii la nekkoon donc ñun nañ ko gérer affaire bi wala seen papa ci lii la nan kooku moom loolu rek la amul benn maqaama bu ci aju voilà loolu moom moo tax ñu mën a gis euh, téeméeri xalifa ci benn dëkk wala junni xalifa ci benn réew génewul amul problème en réalité c'est purement administratif dañ ko tuddee xalifa parce que bon mooy terme bi gaa yi xam mais mënoon nañ ko tuddee leneen mënoon nañ ko tuddee leneen mais nag loolu dàqontewul nag ak nit ki nekk xalifa maanaam ci sens boobu ba pare war a mën a nekk xalifa ci yeneen sens yi loolu mën naa ne mais amul benn xeetu automaticité ci mbir mi léegi <coughs> <coughs> bu jëlee groupe vingt quatre mille tijaan yooyu mooy ne ci adduna bi ba adduna bi daj am na vingt quatre mille taalibe tijaan yoo xam ne ñoom ñooy crème bi ñoom ñoom ñoo ñoo ñoo raw ñeneen ñi ci des ñoo leen gën a dëggu ci nekk di nekk ci tarixa bi ñoo leen gën a sell ci tarixa bi ñoo leen gën a baax ni ñuy doxale tarixa bi ñoo a maanaam bu ñu nee tarixa bi diine ji tamit dañ koy waxaale maanaam benn la parce que tarixa bi mooy diine ji mooy maanaam tarixa bi mooy diine ji plus pratique pratique wérde yi dégg léegi kon ñoom ñoo gën a dëggu ci ñoo ñoo ci gën a versé ñoo gën a jege yàlla ñoo gën a ragal yàlla ci biir taaliba tijaan yépp euh, sauf que obligé wu ñoom ñëpp ñu nekk ay xalifa mais ñi ñuy wax xalifa yi en réalité mooy fursaan yi euh, fursaan yi mille neuf cent soixante-deux la ñooñu nekk ñoom ñooy waa xadara bi buñu naan waa xadara bi en réalité ñooñu nekk 1962 mooy tolloo tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amr wax am na leneen lu muy tolloo yeneen ci ayatul kursi yi ak voilà mais euh, lii ñoom ñooy pourcentage c'est-à-dire que ñoom soo leen boolee ñoom ñoo incarné seen biir boolem secret yi tarixa bi leer yi ci nekk tamit ñoom ñoo ko amagasiné donc ñoom ñooy séddale affaire ñoom ñoo nekk ci maanaam de ce qui fait que euh, mille cent soixante-deux yi ñoom ñooy kilifay tarixa bi ñoom ñooy kilifa yi sauf que kilifa googu kilifteef googu ñu yor ça veut pas dire que nii dañ naan diw kilifa la ci tarixa bi rek euh, dignitaire la ci ci biti nii ni ci ñooñu la bokk déedéet mais mooy ñi dëggu ñëpp nekk ci tarixa bi di nekk ci kilifa di ci doxal ni mu war a mel ainsi de te dëggu sincère nekk ci tarixa bi de manière sincère et cetera ñooñu 1962 da cee am ñu am nañ ci 1962 ñoo xam ne vraiment ñoom ñooy ñooy dignitaires ñoom ñooy xalifa yi sauf que léeg am na ci ñoom 600 ñoo xam ne dëgg dëgg nag bu ñoo xalifa ñoo ñoo tax ñu yor mais ci biir 600 yooyu euh, maanaam 600 yi ay nit lañ. maanaam en réalité neuf cent yoo xam ne six cent ay nit lañ et trois cent ay jinne lañ <coughs> mu tolloo baatu Seydina Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu euh, kon ñooñu ñoom ñooy euh, xali xali ñooñu ñoom ñooy xalifa yi nag mais sauf que ñooñu seen niveau xilaafa fi ko amee amewuñ ko parce que ay dignitaire lañ parce ay kilifa lañ parce que dañ leen a bindal ijaaza def leen xalifa déedéet ñooñu mën nañoo sax ay muqaddam en réalité mën sax bañ am ijaaza maanaam nekk muqaddam seen xilaafa dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dafa nekk lu ñuy rôle bu ñuy jouer ci zahir ak ci baatin seen biir mu am benn groupe bu ndaw yoo xamante ni ñooñu la ñu wax euh, xulafaa u zahir yi groupe boobu nag amul nombre bu précis mën nañ bari comme mën nañ tuuti comme aussi adduna bi yëpp mën na nekk benn kese bu ci nekk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 mais mu toog julli ba noppi daal ni ah xaaral ma ñaanal kooku taxawaay taxawaay boobu mm-hmm. mu ñaanal ko léegi xutba bi ndax dana xam ni diw ñaanal na ko wala déet allahu alam yàlla xam euh, parce li nga xamante ne moom xam naa ko mooy xutba bi amul ku mu ci biir nit ñu baax ñu amul wala yu yëpp dina leen xam nit ñu baax ñëpp dina leen xam kenn ku ci nekk identifié na la voilà kenn ku ci nekk xam na la bu baax a baax a baax euh, voilà. voilà jazakallah mais oh, waaw loolu baax na baax àggale àggale maa ngi dégg. voilà ñaan gi moom dana yegg ci moom te te. Euh, ak ak jeexital bi ndax dana xam moom ci boppam ne ñaanal nga parce que xutbu bi attention xutbu bi fonction bi muy jouer te loolu waxoon nañ ko yaakaar naa ci jotaay bi fonction la boo xam ne c'est spirituel du fonction wu matériel du mm-hmm. zahiri mm-hmm. voilà c'est c'est ésotérique dul mm-hmm. boobu lay fi voilà donc faut pas que ñu ñu ñu jaawale monde yi quoi voilà monde bi mu nekk voilà. Hmm. ak baax na jërëjëf jazakallah xayran leer na macha allah jërëjëf. waaw <coughs> dama doon laaj ni comme li nga wax léegi nii képp kuy wàlliyu xutba bi dina la xam. est-ce que loolu dañ ciy déggee kon képp ku di taalibe Cheikh na Tijaani rek moom xutba bi xam na la. waaw. alors. sa existence. ah d'accord waaw ah, jërëjëf. waaw te moom rek mooy seul waliyu bi nga xamante ne xam na ñëpp xam na xam na waliyu yëpp même ñi nga xamante ne ñoom moom ñoo tolloo kii mooy ñi nga xamante ne ay mafatihul kunuz lañ par exemple nga xamante ne euh, wala singleton lañ yooyu moom dina leen xam sauf que attention euh, am na koo xamante ne wala ñaar ñoo xamante ne xutbu bi mën na leen a bañ a xam. bu fekkente ne moom bokkul ci ñoom ñaar ñi xutba bi mën na leen a bañ a xam mm-hmm. voilà am na ñaar ñoo xam na ñoom voilà parce que ñaar ñooñu en euh, benn cercle inclusif lañ ne boo xamante ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane euh, waa ñett lañ ak ñoom ñett ñooy xamante d'accord voilà maanaam ñett lañ maanaam ñoom ñoom mooy muy juróomi comme juróomi baaraam yi. Mm-hmm. ñoom ñoom xutbu bi bu bokkul seen biir du leen du leen xam ah xutbu bi du leen xam ñoom ñett. d'accord mais ci àdduna bi mooy ñetteel mooy kooku nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh rek ñoo koy xam. non ñett lañ laa wax maanaam du benn nit bon après kenn ki mën na bañ am tout kenn ki mën na nekk koo xamante ne day am benn jamono beneen jamono du existé mais keneen ci moom mooy xalifatul mutlaq maanaam mooy ki nga xamante ne mooy euh, xalifatul baatin maanaam mooy ki nga xam ne dinañ ko waxtaane jotaay bi ñëw insha allah maanaam mooy euh, ki nga xam ne mooy taxaw taxawaayu Seydina Al-Harazim ah d'accord kii taxawee taxawaayu Seydina Seydina Al-Harazim bana radiyallahu am na keneen kii taxawee taxawaayu Seydina Xadir mhm. alayhi salaam parce que Seydina Xadir am na mais jamono ju ne dina am Seydina Xadir alayhi salaam kooku tamit euh, muy ñaar ñooñu parce que kii nga xam ne moom mooy ci taxaw taxawaayu Sayyid al-Harazim radiyallahu mooy xalifatul mutlaq mooy xalifatul baatin bi mhm. kooku mboolem mbir yi ci zahir ak ci baatin moom moo leen dajale nekk ki nga xamante ne dara du jaar lu dul ci moom moom nag kooku sax mooy introniser qutb bi bu dul moom mooy qutb bi Mm-hmm. d'accord kooku mooy introniser xutba bi mm-hmm. voilà jërëjëf yàlla yàlla fayal